ci suñu jotaay bi ñu génn bi àwnillaahi wa minnati ñu ngi woon ba léegi ci umratul xudaybiya xewoon ci dhul qaada fi sanati assaadisa xewoon ci weeru dhul qaada ci juróom benneelu at mi ci gàddaayu yonent bi aleyhi salaatu ñu ngi woon nag fi aleyhi salaatu wassalaam agsee fi nga xam ne mooy Xudaybiya ci faubourgu Makka yi waa Makka dox digganteem ak moom ne du dugg ci dëkk bi ndax a yëgle na laata muy génn Madinatul Munawwara ala saakiniha waaye li ko tax jóg mooy ko tax mooy dafa génn ngir dem umra ji daldi ziyaare ji li nga xam ne mooy alkaabatul musharrafa zaadaha allahu tashrifan wa takriman waaye qurayshin di waa quraysh ñoom gëmuñu loolu ñoom dañoo jàpp ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam dafa ñëw bëgg a foqar ci dëkk bi ci seeni loxo nekk gi mu nekk Xudaybiya sax dalalul seen xel gis nañ ne waa Quraysh am nañu jóge ci ñoom ay émissaire ki njëkk jóge ci ñoom wala ñi njëkk jóge ci ñoom daldi dem gis yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ngir bëgg xam ana lan mooy ay tànkam mooy Budayl ibn Warqa al yi ak mbokkam yi ci waa Banu Xuzaa ñooy njëkk ñëw laaj yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ana lan mooy ay tànkam ci gàttal mu tontu leen ne xare indiw ma fi damaa ñëw ngir ngir umra mu dem wax ko waa Quraysh waa Quraysh daldi daldi leen di ñaawe ay kàddu te deful rekk lu dul rapport te li nga xam ne moom la ko yonent bi aleyhi salaatu wassalaam wax ba léegi ci riwaaye imaam ibn isxaaq bi ci lañ ne woon doon ko permis doon ko boole ak riwaaya bi nekk ci saxiixu imaamul buxaari rahmatullaahi alayhima te ñoom ñépp ñoo bokk ñoom ñaar ñoo bokk càllale ginnaaw Budayl ibn Warqa deuxième émissaire de Mikraz ibn moom mu dem yonent bi aleyhi salaatu wassalaam wax ko lu mel noonu li mu waxoon Budayl wa asxaabe ginnaaw Mikraz Mikraz tamit dellu wax waa Quraysh waa Quraysh yónneeti al-Hulays ibn Alqama wala ibn Zabbaan di sayyidul ahaabishi ah, ana idin moom mi nga xam ne moo newoon sangu Ahabish yi les plus grands alliés de Quraysh foofale ca suufu Makka di waa Ahabish yi ñu yónni seen sang seen sang dem di al-Hulays ibn Alqama wala ibn Zabban mu dem waa Quraysh ñëw yonent bi aleyhi salaatu wassalaam wax ko lu mel ni lim waxoon ñi ko jiitu woon mu dem waa Quraysh ñàkk koy teggin naan ko ijlis innama anta ara innama anta arabiyun dëjul dëjul yow nekkoo lu mu ab kaw kaw boo xamante ne amul xam-xam mu daldi ner ba mu naroon indi incident diplomatique bu rëy entre Quraysh ak seen alliés yu mag yooyu ci Ahaabish yi bi mu demee noonu say kii di Urwa ibn Mas'ud Athaqafi mi jóge woon ba mu déggee ne yonent bi aleyhi salaatu wasalaam a ngi dëgmal ci Makka ngir jàppale leen waa Quraysh daldi di koy yebal ginnaaw bi mu jëlee ay garanti ci ñoom bañ ku ko yàpp bañ ku ko wax li ñu wax li ñi ko jiitu woon ñu ne ko man ngaa dem ndax yow lasta indana bi muttaham ndax newoo ci ñun koo xamante ne ku ñuy tuumaan la te li nga def yépp waay waay waaye waay boo dul woon koo xam ne ñun ngay jàppale doo woon noonu def noonu ndax jël risque sa njaboot ak sa bakkan ak lépp nga indi ko ngir défendre ñu kooku mënuñu am ci yow benn soupçon izhab a ati demal nga dikkal seydinaa muhammad sallallahu alayhi moom nag ci moom lañ yemoon gis nañ ne demoon na gisoon nañ la fa xew ba mu ñëwee naan yonent bi alayhi salaatu wassalaam ndax mas ngaa gis ku ma sa déjjati waa ñoñam te gis nga waa Quraysh bés bu ñu la noo bés bu ñëwee di la dominer di la songu si man gisuma lu dul ne ay njaxasi tribu bi rek nga dajale ay nit ñoo xam ne tekkiwuñ dara buy metti ñuy daw balañ bala fi Seydina Abu Bakar ibn Abi Quhaafa radiyallahu anhuma daal di koy tontu tontu bu saf ne ko umsus badran la anahnu nada'uhu ndax ñun ñoo koy bàyyi fii nafirru wa nada'u est-ce que ñun dañuy daw daal koy bàyyi fii kon nag um sus badral laat ah Urwa lool mere woon na loolu metti ko lool lool waaye ci riwaayu imaam Ibn Isxaaq bi a nahnu natakashafu an um sus sa yàlla boo bële ñu naan laat mi nga ne moom ngay jaamu yaak sa waa saqiif ak lenn ci wu bari ci waa Quraysh te ñu siiw ci afara ay tumul laata wal Uzza li nga xam ne mooy ci riwaay imaam ibn Isxaaq bi dane yaa Muhammad man hada yaa Muhammad mu ne ko hé mu ne ko mu ne yonent mi aleyhi salaatu wa salaam waa kii kan la yow Seydina Muhammad ah mu ne ko haaza ibn Abi Quhaafa mu ko kii mooy doomi Abi Quhaafa moo la wax lii mooy Seydina Siddiq mu ko nag bu dul woon de ma defaloon ba léegi ma ma ma la koo ay waaye duma bàyyi bii sedd waaye bii faye na jënd faye naa la ko boobu naa ko muñ ndax la ma defaloon muy wax ak yonent bi alayhi salaatu wassalaam di laal sikkim bi ah doomu mbokkam bi ne ko di al-Mughira ibn Shu'ba ne ko nag téyel sa loxo qabla an la tasila ne ko dindil sa loxo bi ngay laale sikkimu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ukfuf yadaka an wajhi rasulillah qabla an laa tasila ilayk sallallahu alayhi wa sallam xëccal sa loxo bi ci sikkimu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ci xarkanamam bi laata muy ñàkka dellooti ci yow mooy ma tokkoleen mu ne ci riwaay imaam ibn isxaaq waay waay kii moo bon xol tax ñaawi kàddu waay yonent bi alayhi salaatu wasalaam muuñ mu ne ko moom Urwa ne ko man haadaa yaa Muhammadu ne ko waa yow Seydina Muhammad kii nii def ma lii lan la wax naa la lii day wane ne kon ñoom dañoo maskaw woon dañoo soloon li nga xam ne al Mighfar comme ni mu ñëwee ci beneen riwaay bi nekk ci saxiixu imaamul Buxaari yi dafa soloon liñ naan casque ba doo ko doo xàmmee xar kanam bi naka noonu Seydina Abu Bakar na Urwa xamoon na ko loolu lépp mooy al axdu bil asbaab alaysu muta alaysu mutawakkiliin balaa walaakin at tawakkulu sidqu i'timaadil qalbi ala allah wal axdu bil asbaab loolu mooy tawakkul loolu mooy loolu mooy li nga xamante ni mooy wàkkeerlu ci yàlla waaw sa xol buur yàlla nga nga ci ngo moom ci moom rek lay dellu aj ko ci borom bi waaye nag di jàpp ci sabab yi looloo tax ñu solaale ay kas ngir protéger kon Urwa gis nañ après loolu muy seetlu saxaabaay yonent bi aleyhi salaatu wassalaam gis fa ñi nga xam ne noonu lañu nekkeek moom waaw noonu lañuy doxalee ak moom ni nga xamante ne nii saxaaba yi radiyallahu anhum ni ñu nekkeek seen sang di suñu sang alayhi salaatu wassalaam mu seetlu loolu yëpp dellu ca Quraysh ñu ngi àggoon nag ci discours bi mu defoon bi mu delloo ci ba yonent bi alayhi salaatu wassalaam tontu ko loolu mu dellu ci waa Quraysh mu ne leen fa wallaahi mu ne leen ay qawme wallaahi laqad wafadtu ala al-muluuk wafadtu ala Qaysara wa Kisra wa Najaashi wallahi in ra'aytu malikan qattu yu'azzimuhu asxaabuhu maa yu'azzimu asxaabu muhammadin muhammadan wallaahi in tanaxxama nuxaamatan illaa waqa'at fii kaffi rajulin minhum fadalaka bihaa wajhahu wa jildahu wa ida amarahum ibtadaru amra wa ida tawaddaa kaadu yaqtatiluuna ala waduu'i wa ida takallamu xafaduu aswaatahum cinda wa maa yuhidduuna an-nadara ilayhi ta'diiman lahu wa innahu qad carada calaykum xattata rushdin faqbaluuhaa loolu la Seydina moom la Urwa dal di waa Quraysh ci compte bi mu def te lii mooy riwaaye imaamul Buxaari mooy discours bii nii loolu ci riwaaye imaamul Buxaari raxmatullaahi alayhi kantaa moom lañ war a gis nii moom lañ waxoon loolu lañ liiroon waroon ko gis ah, am na xoola naa la wax après riwaay imaam ibn Isaaq bi rahmatullah alayhi kon Seydina Urwa ibn Mas'ud al-Thaqafi temps yi tuubagul wax naa la ne dina mujj tuub moom Seydina Urwa ibn Mas'ud kon mu ne ay qawm ee eh, yéen samay ñoñ di yéen waa Quraysh yéen ñi ma yaral ay qawm ee eh, yéen waa Quraysh yéen samay ñoñ yéen ñi ma yebal wallahi maa ngi wat ci yàlla man Urwa laqad wafadtu ala al man dem naa ci buur yi def naa délégation ànd ak ay nit ñu daldi dem ci buur yi buur yi jamono wafadtu ala qaysara def naa délégation dem naa ci Qaysar wa Kisra dem naa tamit ci Kisra Qaysar mooy César man Urwa dem naa ci Qaysar fa mu nekk ca paleem seeti ko wa Kisra waaye dem naa en délégation ànd ak délégation bu am maanaa dem ci Kesroès des Perses buuru Perse yi l'empire perse wan Najashi dem na tamit ci le Négus de l'Éthiopie de Abyssinie waaye wallahi maa ngi leen di waatal ci yàlla in ra'aytu malikan qat yu'azzimuhu asxaabuhu maa yu'azzimu asxaabu muhammadin muhammadan sallallahu alayhi wa sallam yée def naa ko waaye maa ngi leen di waatal ci yàlla ne masumaa gis maa inra wallahi in ra'aytu malikan masumaa gis benn buur xattu masula am xattu dafa mooy ça m'a jamais arrivé jamais jamais jamais jamais jamais lii masumaa dikkal waaw buur yi yépp ma leen tuddal dem naa fa ba gis leen yooyu yépp man gis naa leen waaye masumaa gis man masumaa gis benn buur boo xamante ne ay ñoñam ay administriem ak jiite dinañu ko màggal autant comme ni nga xam ne moom la saxaabaay seydina muhammad yi sallallahu alayhi wa sallam wa radiyallahu di màggale seydina muhammad masuma koo Allah <laughs> masuma koo gis Kisra naam Kisra qad ra'aytu Kisra Qaysar naam Qaysar qad ra'aytu Qaysar an-Najashi naam qad ra'aytu an-Najashiya wa ha'ula'i kanu muluka zamanihim ñi ñoo na woon bu doon tey équivalent les dang naan mooy États-Unis mooy le président des États-Unis dem naa Kremlin dem naa Kremlin tamit fële ca ca ca Moscou dem naa ca Kremlin gis naa Poutine gaaya dem naa euh, euh, euh, États-Unis gis naa Obama wax waaye waaye dem naa Chine waaw gis naa leen ñoom usine taawoog ñoom ñëpp gis naa leen waaye de malgré li ñuy li leen gars yi respecté xam nga léegi nii affaire yi mooy boobu la gënoon a garaaw xam nga léegi nii nii mooy affaire yi xanaa Chine même bu dee la duñ ne buur mais jege nañu jëfalinu buur waaye mais mooy xoolal le pape buy génn ni ko ni ni garde yi mel ak tamit. France ak yooyu garde républicaine yeeg yooyu ñépp ne teg lu muy lu président bi waaj def nga gis dem am ku daw lu soxla daw andi ko wala def lu muy kii mais jamono yooyu la gënoon a garaw tu imagines César Qaysar César César de Rome Kesroès ñi nga xam ne ils avaient droit de vie ou de mort ci ku nekk il suffisait ñu ne kii nii na dee léegi léegi balaa deux minutes mu dee ku leen neexay dee ku leen neexay dund comme niñ koy waxe ñoom mooy ci seen noonu loolu ñooñu xam nga ne ñooñu ta kenn amul mooy contestation damul sax jaar ci traversé ci xelu kenn ñooñu noonu malgré lool li leen nit ñi di li leen seen administré yi di jàppale di leen di leen di leen gis ñooñu noonu boo leen tëkkaleeg saxaabaay yonent bi alayhi salaam yemuñu leen sax ci wex poussière gisuñu leen in ra'aytu malikan qattu yu'ammuhu ashaabuhu maa yu'azzimu ashaabu muhammadan muhammadin muhammadan sallallahu alayhi wa sallam masu bu koo gis ma noonu ñi ñépp dem naa fa waaye de masumaa gis kenn ci ñoom mu màggale seenu buur lu mel ni ni saxaabaay yonent bi alayhi salaatu salaam di màggale ay eh, moom seen sang sallallahu alayhi wa sallam te li garaaw mooy ñële ay buur la yonent bi alayhi salaam du buur innama ana rasulun abd abd loolu doon déclaré min muhammadin sallallahu alayhi wa sallam lool loolu la lettre bi bismillahi rahmani rahim min muhammadin abdullahi wa ilaa Kisra azim ar jëm ci Kisra di kilifaay Rome yi noonu la yonent bi alayhi salaatu salaam doon déclaré te loolu la woon ba ko suñu boroom tànn loowe loolu la ko Seydina Jibril jox ishaara ne ko tànnal nekk jaam Malik ñu tànn loo ko ndax Malikun mursal nga bëgg doon yonent buur boo xam da ngay nekk buur ba pare nekk yonent wala da ngay nekk jaam nekk yonent Seydina Jibril da ne ko tànnal abdun rasul abdun nabi mu tànn lool waaye loolu lan moo tax kon wax koo xam ne moom nee na man man moom moom mu nekk danaan jaam la buñ koy commencé di tagg kii sax mu ne leen bàyyi leen wax yooyu comme la mu waxoon ndaw sax wa fiinaa nabiyyun ya'lamu maa fii ghadi mu ne bàyyi leen wax jooju te wax li ngeen doon wax ba mu demee ceetu sayyidatuna ar-Rubayya bint Mu'awwid radiyallahu anhuma mu toog ndaw gaayee tëgg di wax jigéen ña mu ñëw am benn as jigéen ñu naan wa fiinaa te nekk na ci ñun yonent boo xam ne xam na li xew suba xam na liy xew suba yonent ma lay saar saam da ko arrêté ci saasi ne ko bàyyi leen lii ne ko bul wax lii continuer leen li ngeen doon wax wallah loolu mu ne bu leen ma gënale ci Yunus ibn Matta bu ma kenn gënale ci Yunus nga gis saa buñ ak tawaadu mu wàcce boppam moom mi jàngale ku wàcce sa bopp rek ci ay jëf buur yàlla daal di lay yëkkati moo tax ñoom ma ñële seeni pouvoir fu mu yem u doole la affaire u prestige yàlla taxul moo tax loolu la dinañ leen respecter mais ni nga xamante ne noonu la ñuy respecter yonent bi aleyhi salaatu salaam xaajura bokk ak ñoom te loolu nag yemul foofu kese mu ndax lan moo waral loolu ndax ñii ñoom dañuy nekk ak mushahada ak seen borom subhaanahu wa ñoom yonent bi aleyhi salaatu wassalaam moom moo jóge ci yàlla kii lañu yàlla yónni kii mooy ki nga xamante ne nii bu ñu gindee ko moo tax bu ñu sànkuwul moo tax moo tax allah alhamdulillahi alladhi hadaa hadaahu bii lam waxoon juif bu ndaw boo bëre faatu woon te mujjoon tuub bi muy génn àddina bàyyi ji ne ko di ko xool mu feebar yonent bi aleyhi salaam seet si ko yonent bi aleyhi salaatu salaam ne ko tuddal baatu seede yi mu xool bàyyi ji bàyyi ji ne ko ati abal qaasim ne ko toppal abal qaasim sallallahu alayhi wa sallam bi aleyhi mu daal wax loolu rek daal di seet yonent bi aleyhi salaatu salaam ne alhamdulillahi alladhi hadahu bi maa ngi dollu di sant yàlla mi nga xam ne moo ko génne jaarale ko ci man loolu la waxoon la lamsaar yi alam ajidkum ndax fekk keroog Hunayn comme niñ koy gisee insha allah ndax fekkuma leen woon ngeen nekkoon ñoo xam ne ci réer ngeen newoon buur yàlla génne leen jaarale ko ci man ñu oh, oh. ko na ñu ko ajal al fadlu wa ci yow lay dellu loolu la loolu yemul mooy ñi nga xam ne ñoo fi taxawal diine ji boroom xam-xam yi tamit noonu la mooy ne respect bi nga xam ne moom mooy ci ñu xam ci ñu xam ndax dañuy xam ne newuñoo nitu ordinaire dañuy xam ne newuñu ak nitu ordinaire ndax Seydina Muhammad basharun laysa kal bashari bindeef la de bu yàlla bind waaye moos xam nga ne moo sori naag bindeef yi melul ni ñoom de te loolu moom jarul sax développement boo xamante ne nii jarul sax développement looloo tax bu benn nit yaakaar ne ci benn occasion nag ci dundu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam nga foog ne yow boo fa newoon yow mën ngaa doxal waxuma la un pour cent de mais zéro virgule zéro zéro zéro zéro un pour cent ci lu toll ni yonent ba ni saxaaba yi radiyallahu anhum doon doxale envers moom lool gisoon nañu ko ca Seydina Xudayfa keroog Uhud bi ko yonent bi aleyhi salaatu wasalaam di yónni taabi'i boo bële doon wax naan moom de naan moom de ah, bu fekke woon dundug yonent bi alayhi salaatu wassalaam dañ koy yenu sax duñ ko bàyyi muy dox ci kaw suuf si dañ koy yenu duñ ko bàyyi mu dox ci suuf mu ne ko ndax yow yaa wax lool nettali ko keroog bi muy yónnee naan ana kan mooy jóg dem xoolalima ma information waa Quraysh ci ginnaaw eh, eh, eh, tranchée bii xandaq bii mu seetlu koy kenn wuyuwul kenn wuyuwul ba moom moo mujj mu wax ko ñetti yoon kenn wuyuwul mu mujj woo Seydina Xudayfa ibn ibn al-Yaman radiyallahu anhuma moo tax toog fi nga toog mu nooy nepp ay nit xaw may soi-disant tiim la ngay wax loolu c'est simple c'est li di woote woo yoo xamante ne ni yàlla xam na ne yow ci sa bopp sax xam nga ne yow yow meloo noonu loolu yomb na toog sa canapé bu nooy di naan sam njar te naan bu ma fa newoon nii loolu sa yomb waaye ay waay boo newoon fa fa poussière u xare way jollee kenn du la fa dégg kenn moo tax yonent bi aleyhi salaatu wassalaam saxaaba yi radiyallahu ñooy ñi nga xam ne ñoo jëmmal ñoo jëmmal topp gi nga xam ne ak wekk wekk ak màggal bi nga xam ne moom lañ ko doon màggal ñooy ñi ko gën a jëmmal ci kaw suuf waaw moo tax kon Urwa ne fii yépp dem naa fa waaw laqad wafadtu ala al muluk al aam al ginnaaw bi mu nee muluk mu détaillé buur yooyu ñooy ñan buur yi ma dem wafattu ala qaysara waaw wafattu ala qaysara wa kisra wa najashi ñii ñépp dem naa fa de waaye nag masumaa gis wallahi te dama koy waat ci yàlla in ra'aytu malikan masumaa gis benn buur boo xamante ne ay ñoñam daldi nañ koy wekk di ko màggal comme ni nga xamante ne nii noonu la saxaabaay sayyiduna muhammadi sallallahu alayhi wa sallam di màggale sayyidina muhammad léegi nag mu duggal leen nag ci détail bi noonu mooy ginnaaw bi mu leen waxee lii mu duggal leen ci détail yu loolu naka naka ñoom lañu màggale naka la gis ñuy doxale ak seen sang di suñu sang seydina muhammad aleyhi salaatu wassalaam waaw allahu akbar alladina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummiyya alladi yajiduunahu maktuban indahum fi tawraati wal injil ya'muruhum bil ma'ruuf wa yanhaahum anil munkari wa yuhillu lahum at-tayyibaat wa yuharrimu alayhim al-khabaa'ith wa yada'u anhum israhum wal aghlaal allatii kaanat alayhim falladiina aamanuu bihi wa azzaruuhu wa nasaruuhu wattaba'u nuura alladhi unzila ma'a ulaa'ika humul muflihun ñi ko gëm allaw falladhina amanu bi ñi gëm yonent boobu li nga xam ne annabiyal ummi mooy doon woon du ko ñu xame woon di liir ko jàng waaw ñi ko gëm wa azzaruhu ñu wekk ko màggal ko wa nasaruhu ñu dimbali ko wa tabaxu topp alxuraan di nga xamante ne moom lañu wàcce ci moom ak sunnaam alayhi salaatu wassalaam mu ne ulaa'ika humul muflixuun ñooñu ñooy ñi nga xamante ne nii ñooy ñi nga xam ne ñooy ñi texe ñii ñooy ñi texe moo tax texe newul ci man bon j'avais de milliards non non c'est pas texe ça loolu moom c'est loin d'être un texe non loolu tudde leen ko lu leen neex mais loolu de moo tax ci ci saar bi ñu war a gis muy saar bi wàcc ci xew-xew bii di umratul Hudaybiya muy suuratul Fath suñu boroom mu nga fay wax ca aaya neuf ak huit huit ak neuf inna arsalnaaka shaahidan wa mubashiran wa nadhiran li tu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila Allah gis Allah wa tu'azziruhu wa tu'azzi wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila dinañ ñëw ci aay yooyu buñ ñëwee ci firi bi dinañ ci gën a dugg insha allah ñooñu nag yoneen saxaaba yi ñoo ko jëmmaloon te nag arab yi dañ naan as-sidqu maa shahidat bihi al-a'daa dëgg mooy li nga xamante ne say noon ñoo ñëw ba seereel la ko nag ne la nag ah am nga orwam yi jamono yi yonent bi aleyhi salaatu salaam ñoom noon lañ ko jàppe woon noon lañ ko jàppe woon bu dee sax noon moo ñëw ba nag ah comme ni sangu ahabish wax ma ne bu leen ñu Quraysh bu leen ñu fontoo jóge leen fii ndax kat kii xare dox ku fee ñëw bu dee nekk ab noon moo ñëw ba ne man fi ma dem yépp ci buur yi masumaa gis ñu màggale buur yi sax ñoom ku mel ni ñu màggale seydinaa Muhammad sallallahu alayhi wasallam léegi nag kon mu duggal leen ci détail mu ne wallaahi maa ngi waat ci yàlla intana xama nuxaamatan illaa waqaat fi kaffi rajulin minhum fa dalaka biha wajhahu wa jilda mu ne maa ngi waat ci yàlla ne gis nga bu bu bu tiflee muhammad aleyhi salaatu wassalaam balaa tifli bi laal suuf kenn ci ñoom daldi koy këf daldi koy daldi ci daldi koy diw ci li nga xamante ne mooy xar kanamam ak li nga xamante ne mooy yaramam waaw doonu ñoon bàyyi tiflitam di laal suuf allahu akbar allahu akbar ñenn ñi boo ko defoon ñu ne la ëppal la am na ci ñun ñoo xam ne te bari na jullit ñoo xam ne ñoom jàppoon ñoom dañu foogoon ne lii nii ñu ni ëppal la nag waaye mooy ñàkk xam ñii ñoo xamoon yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ñoom jàppawuñ ko woon rek waaye kii doomu kii la euh, Abdallah la ak faatima walla bon certes quand même yàllaa ko yónni quand même mu jeex moo ko moo ko yónni moo gën ci moo gën moo moo gën ci ñum bind voilà mu jeex keese kepp ñoom yemu loolu loolu lu rëy la ku gëm loolu gëm nga yonent bi alayhi salaatu wasalaam mais ñoom dañu des passé woon foofu xamoon nañ ne lépp lu tukkee ci ñoom ci moom mooy yi nga xamante ne nii nit da koy seexlu sax ci sa boroomu jullit sa boroomu nit ñoom xamoon nañ ne bu yonent bi alayhi sa wassalaam melul melul ak yeneen nit ñi xam nga tiflit tiflit kuy tifli nii mooy loo sopp sopp nit ñi mooy nit ak nit ñi mooy loo xam mbir la woo xam ne nit ñi dañ koy seexlu waaye bu tukkee ci yonent bi alayhi salaatu salaam nga xam ne ñaq wi tiflit yi lépp ñaqam ñoom yaay ummu yaay Seyna Anas yaayam nu mu tuddati euh, bint Milhaan bint Milhaan bint Milhaan nakati bunt bint Milhaan Umm Sulaym dañu fexe am ñaq yonent bi aleyhi salaatu wassalaam moo doon seen parfum bi dàq buñ masa am allahu akbar seydinaa seydatunaa umm umm umm umm ayman umm ayman radiyallahu anha jël na yonent bi aleyhi salaatu wassalaam tuur ndox fenn ci benn Euh, pot mu daal di koy jël daal di koy naan Seydina Abdallah ibn Zubayri te ba mu ko naanee lu ko wax mettitu yonent bi aleyhi salaatu ne ko xaw ma kan mais yow mettitu biir yow Ummu Ayman dootoo ko am Allahu akbar xam nga loolu bu jóge ci keneen loolu sobe la tuurum ndoxu keneen loolu sobe la te sobe kenn du ko consommer dafa xaraama consommer kon mu consommer ko yonent mi alayhi salaatu salaam neew ko waccul dugalal sa sa loxo ci biir nga waccu ko ndax sobe nga def ci biir déedéet ndax bokkul ak yeneen mu ne ko xam nga lu ko wax yow de xaw ma kan mee mettitu biir dootu la dal Seydina Abdallah ibn Zubayr te du moom rek la dal ci saxaaba yi radiyallahu anhu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam jox na ko dereetam ne ko demal tuur ko mu jàdd mu mu mu jàdd rek làqatu daal di naan lépp mu ne ko ana mu ñëw mu ne ko mais ana deret foo ko def fekk da doon def xijaama foo ko def mu ne ko ghayyatuhu mooy bon en daal deret ji daal mooy mooy mooy euh, euh, ab mooy kii na ko newatu fi mooy def na ko foo xam ne daal mënuñu koo gis mu ne ko danga koo naan mu ne ko waaw mu ne ko na nit ñi moytu yawit nag leen moytu ndax deret yonent bi aleyhi salaatu bi mu def ci biiram daf ko kàttan joo xamante ni nii waaye na la nit ñi moytu yow it leen moytu neewu ko xam nga deret deret loolu nañ masalaam bu gë- bu kiiwee deret loolu kii la ba mu des yi nga xam dañ koy deret yu bari day nekk loo xam ne deret dafa dafa dafa dafa dafa sobewu ne neewu ko waccul waaw akbar kon loolu nga xam ne kon bokkul yone saxaaba yi radiyallahu anhum nag liñ ci xamoon kenn xamu ko moo tax mu ne wallahi ma in tanaxama nuxaamatan moom de alayhi salaatu wassalaam du daal di tifli benn tifli illaa waqaat fi kaffi rajulin minhu tey moom tey tey tey tey darsu alxubb la tey darsu mbëggeel la lii mooy mbëggeel waaye laysa al xubbu kama yaddacihi al al kasiirun laysa addaara xubbu du du du li gaa yi wax ci monde bi li xew léegi benn yambar bu góor dajeek benn ñàkk fulla bu jigéen bu dara daganul seen diggante ñu ne ci ñu naan une histoire d'amour xam nga yooyu waxi caaxaan dëgg ko ah seen téléfilm yeeg télénovela yeeg yooyu yépp loolu lañ ko remplir mooy empoisonné suñu jeunesse bi la jeunesse musulmane partout ci monde bi ñu leen di jàngal nee na ñeeñ dañ leen di jàngal mbëggeel xamal leen àddina allahu akbar allahu akbar moo tax yenn yi boo ko gisee yow da ngay bëgg a jooy daman badalat ba ba badalat ak dama yow da bëgg a jooy deret à la place de ay rongoñ muy poison bi nga xam ne kër gu ci mucc bariwul dangay dem sax ci kër gu ñoo xam ne ñu jàmbaar lañ mais télé bi yooyu rek lañ fay ñu bàyyi ko noonu ñépp ne ci Marimar pour njegemaar yu yu yu yu yi nga xam ne moo ñoom lañ ciblé waaw ay lus clarita ngir gone yi ñépp bàyyi wuñ kenn sublime mensonge fen wu rëy rëy ñépp topp ci ñu empoisonné suñu dëkk yépp ba taluñu lenn mooy waxtaan yi ci mbedd yi dañ koy seetaan ñu rediffuser ko ca suba ga heure quatorze heures après journal wala heure quatorze heures ñu seetaanaat ko ñeena ñee ñu leen di jàngal les feux les feux de l'amour xawma Allahu akbar waaye ñooñu ñooñu kenn ginu leen a baas wallahi loolu moom mooy prostitution nan nga koy tuddee mbëggeel loolu prostitution la dañoo yab gaaye rek dañoo manee dañoo yab prostituées yi mais acteurs yi ak actrices yi li ñuy wane ñu def nit ku xellu koo xam ne am na respect ci boppam dinañ ko wane ci télé bi wane ay awraam ci biti muy sëy ay ay ñépp di xool ñépp di xool ba pare jàppe ko star nag ñépp naan star diw bu ñëwee jaral la leen bàyyi lépp dem gàttandu ji ko ngir am autographe lañ koy wax xaw ma yu ñàkk fulla yooyu ay waay waay waay ñooñu ñoo suul l'amour al xubb ñooñu ñoo ko suul tàgge nañ ko bu yàgg bu ñu bëggee xam al xubbul xaqiiqi dangay xool ni nga xam ne noonu la saxaabaay yonent bi aleyhi salaatu salaam doon doxale ak suñu sang sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wasallam seen lépp lépp ci amour la tegu woon moo tax l'islam du diiney ñàngalo déedéet du diiney sévérité xoolal Seydina Anas lim yonent bi alayhi salaatu salaam ku ko mës a gis looy njëkk a gis mu day muuñ foo ko gisee day muuñ yadxaku bi tabassum waaye nag doonu loon xàqataay xàqaqaqaq yooyu gaa yi def déedéet moom la sëñ bi di wax radiyallahu anhu ne moom bu doon ree bi tabassumi da doon muuy loolu ëppoon lu muy def mais xàqataay yooyu ay yuuxu fii déedéet loolu mooy lislaam lislaam du diine ñàngal diine ñépp ne zëmm du am benn ambiance day am ambiance lépp tegu ci yàlla ñépp gee laa geete nekk fi ku am looy laaj man koo laaj ñuy waxtaan di reetaan yonent mi alayhi salaatu salaam du doon julli fajar toog sahabaani radiyallahu anhum du nettali seen seeni xew seeni histoire bañ ne jaahiliya ak lañ doon def muy muuñ ñépp di muuñ loolu ko fi def sax ñu naan sëriñ bi moom àddina rek la gëm oustaz bii ni mu bëggee caaxaan ay nettali ay kii ba ma nee eh, temps yooyu nag <laughs> ay waay ba ñu newee laata ñuy kii ci mbir yi di nettali yooyu dang naan bo mooy boo nettali woon yenni xoolal histoire bu gudd boobu sayyidatu Aïsha doon ko nettali Ummu Zara loolu kan moo kan ci ñun moo pare di déglu yooyu waay waay yéen seen waay yéen nag jigéen ñi c'est que seen yii dafa seen histoire yii sa waay non man taluma seen yii quoi i ummu zar ak fii xaw ma fan la xar yi jaar ak fan la ko mbote yi beeweeg yooyu mooy loolu la diini sévérité loolu l'islam xamul lool al duy diinul hubbi diinay diinay mbëggeel la diinay amour la te lool nag kenn du ko jànge ci prostituée yéeg moo xam ak star lañ koy tuddee ci télé bi la neew ak ci télé réalité yéeg télé na walla yeeg mbëggeel kenn du ko xam ci benn yambar bu dajeeg beneen yambar ñu daje fenn di sëy loolu walla di dund seen dundi ñàkk fulla yooyu loolu du mbëggeel ne ngaa yi moom li ci garaaw mooy léegi yad'una da'arata hubban li ci garaaw mooy loolu noonu ak dégradation mërsu gu bon moom nañuy woowe li nga xamante ne nii mooy ak mbëggeel waaw loolu nag mooy li xew ci jamono ji waaye ak neexoon waaye ñu xam dund yonent bi aleyhi salaatu wassalaam moom mi ñu suñu boroom ne muy neex muy naqari muy lëndëm muy leer laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun hasana nekk na dëgg-dëgg ñeel leen yéen jullit ñi ñeneen ñu lu leen neex nañ def ndax gëmuñu ko sax comme ni gis ci kanam léegi li waa ji wax Suhayl gëmuñu ko sax du seen repère waaye ñun mooy suñu royukaay mooy suñu model ci lu ne moom lañu war a xool nan la ci doon doxale ñuy def suñu kem kattan di def ni mu doon defe même bu dool bu dee ne suñuy jëf àggul foofu suñu borom dinañu fa suñu yéene ju dëggu ci ñun suñu borom mën nañoo àggale ci dara ja yooyu alhamdulillah arhamukallah kon lii mooy mbëggeel wallahi ndax gaa yi gaa yi daara yi ñuy woowe dépravation des mœurs yi ñuy woowe amour ñooñu ah ñooñu xam nga ne duñu tus duñu dara jaruñu sax di mentionner waaye nag fokk ñu wax ko ndax dafa am pour nit ñi xam lan la ndax ñoo ko gën a xam mais am na ci ñoo xam ne wallaahi xam ñoom pour ñoom loolu dara newu ci ndax ñi leen waroon a wax ñoom ci seen bopp waxuñ leen wala bu demee ba bañ koy tudd niñ koy tudd day rafet ñoom it ñu xam ne lu baax la alors que loolu man de gisuma lu koy yées ginnaaw ashirku billah bokkaale yàlla man gisuma lu yées loolu ndax loolu sa personnalité lay yàq say axlaaq lay waddal benn par benn kersa dootoo ko deseti ba pare nag dalay pousser ci ngay def acte yu mel noonu waaw ndax xol ak jëf bëtëg xol dañoo sorewul waaw nazratun fa btisaamatun wa salaamun fa kalaamun fa maw'idun fa liqaa'u loolu nadratun ak gis gi ngay xeeb fële lépp yi tàmbale moo tax waykatu arab ba ne caay-caay yu bari ci lii lay commencer nadratun waay waay ab gis lay commencer waaw fabtisaamatun yambar mu góor mu gis yambar mu jigéen ñi fabtisaamatun ñu muuñ fasalaamun lool sax fasalaamun bi moom moom jamonoom ñooñu sax baaxoon nañ fasalaamun tanewoon nañ fasalaamun nuyoo mooy nuyoo bi lan la eh, booy na ngeen def waay na def waay mooy yooyu la léegi lool la mooy salaamun gi asalaamaaleykum non yëfi yëfi kaw kaw yooyu mooy la ku fi ne asalaamaaleykum non eh, saay saay ne ñu lay xool eh, kii moom xanaa moom moom moom day door a ay way jële waay déggal mu naan sa salaamaaleykum fii yee moo fi am yee yee nuyoo la yee yee yeemaan nga ne ko yeewumaan wala yee yooyu yooyu mooy nuyoo loolu man xaw ma gaay ñu foog nag ñoom ñoo nekk nag ci ci ci ci a a bi xaw ma lan ci see bi xaw ma yee yee yee du nuyoo yow dajeeg sa mbokk ñaanal ko jàmm mu ñaa mu delloo la même chose nga nekk fi naan yee waaye bul wax dara xam nga bul wax dara moom du dara moom moo lu munu nuyoo moom eh, waaye bu bul wax dara waaye bul wax dara loolu nuyoo la man xaw ma yooyu kan moo ko njëkk génne ci kaw suuf mais quand même wa inna ash-shayatina la yuhuna ila ba'd ila awliya ila awliyaihim shaytaane yi li alxuraan wax ci suratul an'am mooy dëgg dañuy wax yu seen seen seen seen at yi ndax wax dëgg yàlla li nga xam ne suñu boroom moo ko tànnal xeetu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam nuyoo waa àjjana taxiyatuhum fiiha salaam jàmm lañuy nuyoowe mu jox ñu ko ñu ne ko fi dégg naan yee ak bul wax daraat yooyu xam nga ne loolu yéeme na kon yépp caaxaan yépp foofu la salaamun fa kalaamun ñu waxtaan fa maw'idun ñu joxante rendez-vous fa liqa'u ñu daje di def seen caay-caay nit ñi tudde ko nag c'est une vraie histoire d'amour xoolal seen roman yi rek roman yi daanaka caaxaan yu mel noon kese la roman bu yi ñuy coow yépp loolu la ça autour du même sujet nga dem ci télé yi même chose loolu jullit waroon nga dépasser foofu xubbu saxaabati linnabi sallallahu alayhi wa sallam wa radiyallahu anhu déggal li Urwa wallahi maa ngi wàcc yàlla intana xamanu xaama bu yonent bi de alayhi salaatu wassalaam daal di tiflee benn tifli illaa ludul waqa'at day rot fii kaffi rajulin minhum ci loxoy kenn ci ñoom fa dal fa dalaka biha wajhahu wa jilda mu daal di koy raay ci xar kanamam ak yaramam wa ida amarahum loolu mooy loolu moo tax dégg naa cheikh Muhammad Muhammad Hassan hafidahullah bu Égypte mu def def na siira bu am solo waaw Allahu akbar mu ne benn bés dafa dem États-Unis doon waxtaan ci thème bu mel ni alxubb ci lislaam di wane xubbu saxaabati linnabi bëggub saxaaba yi radiyallahu anhu gi ñu soppoon yonent bi aleyhi salaatu wassalaam nee na ci saal bi ñu ko doon defe y'a des américains ay ressortissants yoo xam ne pays arabes yi ay nouveaux convertis ay américains yooyu ak ñoo xamante ne nii mooy xam naa genre universitaires yi <laughs> léegi mooy ñoo xam ne ay musulman lañ mais mooy façon idée orientaliste yooyu ak ak universitaire yooyu nga xam ne du ñëpp nag mais da cee bari looloo tax may jooyal nee na mu ñëw di waxtaan di waxe lii ba indi xadiis bii nii di wane yonent bi alayhi salaatu wa ni ko saxaaba yi soppe woon ba door mu wax xadiis bi wallahi ma in tanaxama nuxaamatan illaa waqaat fi kaffi rajulin minhum fa dalaka bihi biha wajhahu wa jilda wat naa ci yàlla ne du tifli benn tifli lu dul balaa laal suuf dina mu dal ci loxoy kenn ci póomu kenn ci ñoom mu daal di koy raay xar kanam gi ak yaramam benn waay benn ab jullit la sax nee daal di ñëw xam nga ab ab ab la ko teg la ko tegal quoi ci kii bi ne ko wallahi xaw ma da ab note la wax walla da koo ñëw wax ne ko ñu ngi fii fii ñu nekk nii États-Unis ak yooyu wala muy fii liy indi xadiis yu mel nii di wax naan ay tiflit lañuy raay seen xar kanam yeeg seen kii xam nga loolu noonu boo seetoon yi ne nee na ma ne ko yow mooy xam nga gars loolu dañ koy rusa surtout moo tax dañuy ruus na non yooyu ndax ñoom luñ koy imaginer ndax ñoom ñu ngi jàpp mooy li ma doon wax sànq ñu ngi jàpp ne yonent bi alayhi salaam mook ñeneen ñee yem xam nga wax naa la sànq que ne loolu nit ak nit loolu da koy seexlu en général nit lu mu bëgg bëgg nit bu tiflee du jël tifli ja di ko di ko raay waaye il faut mu nekk koo xam ne bokkul ak yow bokk ak ñi nga xam ne ñooy du ordinaire du nitu ordinaire nga door a mën a def loolu jël tiflitam di ko raay nit ñi jàppelam dof <laughs> ndeke yow yow monde mi nga nekkat bi ñu ne moo new moo bokkul yow buur yàlla dalaa wan defal la kashfu ci réalité kii tuuti lu tuuti la la ci wan looloo tax ngay def lii alors que kële nag da koo xañ dafa daf koo wëlliif da koo gumbaal ci loolu gisu ko moo tax loolu du ko mën a supporter mun a ko yow waa ji ne ko yow <laughs> nee na keroog li mu ko tontu <laughs> li koy nettali nag dafa xaw a sute bi naam nee na yow kenn ci yéen kenn ci yéen yow waa ji wax ko lool i fii wax ay yii ko est-ce que kenn ci prostituée ab prostituée nit koo xam ne ab maîtresse la am am na jëkkër am na jabar jabar ji am maître ab ab kii boobu nu mu moom mu am metres est-ce ñooñu du ñu jël léeg-léeg seen làmmiñ di ko teg ci li nga xam ne mooy awraay ndaw si foo xamante ne la fay génneeg yooyu yépp est-ce loolu dalee dafa garaaw ci yéen ci loo xam ne ci lu xaraam la loolu lépp ngeen d'accord ko ñuy wax ngay wax lii nga naan nga naan lii dafa kii loolu la mooy da ko tontu boo xam ne walla comme il faut ndax ñenn ñi il faut nga tontu leen tontu yu mel noonu waaw nit koo xam ne fii lay romb ay ay ay ñuy jaay seen bopp yooyu yépp fu ne fii yu salte yi génn yépp man na cee def loo xam ne moom moom moom moom moom ci boppam seexluwul loolu ñu naan la yonent bi alayhi salaatu wassalaam saxaabaam yi radiyallahu tifli lu dul mu dal ci loxo kenn mu diwoo ko yow nga naan loolu nag xam nga fii États-Unis gi loolu la tontu waa ji ah, voilà loolu la mooy xamuñu ndax. mooy ñi nga xam ne dañuy gise yonent bi alayhi salaam comme personnage héroïque c'était un personnage héroïque te ñun yonent bi alayhi salaam bien sûr c'était un personnage héroïque mais loolu c'est bien après li njëkk mooy an-nubuwwatu war risaala huwa an-nabi sallallahu alayhi wa sallam huwa rasul mooy yonent bi alayhi salaatu wasallam moom la yàlla yónni te bokkul ak qui kon ci côté boobu kon ginnaaw loolu mu ne wa ida amarahum moom Urwa ba léegi mu ngi rendre compte waa Quraysh mu ne wa ida amarahum li tax ma ne masu dem naa ci Qaysar Kisra Najaashi masu maa gis kenn koo xamante ne ni ay ñamu jiite dinañu ko màggale benn buur boo xam ne ñamu jiite ay sujet ñu ngi koy màggale comme ne Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa radiyallahu di ko màggale te li koy wane mooy lii ma leen wax wa idaa te bu leen ibtadaru ibtadaru amra bu leen digalee amul maa ngi dem tëj waaw waa dégg naa sa wax ñu ko waxoon déedéet wa ida amarahum bu leen digalee ibtadaru amra ñu njëkkalante li mu lim digale bu nee def leen gis nañ ko keroog Badr bi mu xare ñépp tëb ñii naan ñii nga xam ne amuñu lu ñu war amuñu benn ngànnaay ñu ne ko xaaral léegi ñu dem suñu kër jëli mu ne duma leen xaar mu ne duma leen xaar mu ne duma leen xaar kero gis nañ Qurayza bi mu nee laa yusalliyanna ahadukum al-asra illaa bi bani Qurayza ñu gaaw gin bu kenn julli tàkkusaan lu dul bani Qurayza ñu gaaw génn bés bu masa woote ne Seydina Bilaal wooteel balaa daaneel kàddoom ñépp wër ko ku dégg message bi wër ko allahu akbar wa ida amarahum bu leen digalee ibtadaru amra ñu gaaw jëfe ndigalam allahu akbar wa ida tawaddaa kaadu yaqtatiluuna ala wudu'i bu jàppee nag buy jàpp buy jàpp dañuy xaw a sax njëkkalante bi puusante ci ndoxum njàppam ngir kan moo koy moom kan ci kan ñu koy njëkkalante ndax ndax lan amul isaar fil qura laa isaara fil qura loolu règle la te lool saxaaba yi radiyallahu anhum ñooñu ko jàngal jële ko ci suñu sang yonent bi alayhi salaam mooy ne amul ëffal ci yu baax yi ah non loolu mu <laughs> masoon nañ ci wax ci liy xew ci jàkka yi nga xamante ne xew-xew yu yu metti xol yi ngay gis ci biir jàkka yi nit ku teel ñëw très bien moom bokk na ci teel ñëw très bien c'est bien fait waaye nag au lieu mu mu fexe toog ca kanam ca sàppe yu njëkk ya mu xool fi nga xam ne fa la poto ba ne mu daal di fay toog pour le confort de son ndigg mu daal di ñàkk li nga xamante ni mooy ngëneelu sàppe su njëkk ndax lan pour le confort de son dos waaw waaw wala pour tàyyeele ngay ñëw ku taxaw sax ñu naan des na ci kanam place muy xëcc mu xool ci ginnaaw naan diw demal moom mu taxaw fi mu taxaw ñu naan ko ñëwoon keneen dem te yonent bi alayhi salaatu salaam na bu ñu xamoon li ci loolu ci noddu ak as-saful awwal gars yi dañuy tegewoo bant dañ naa da diw day dem ñu ne ah non man ni damay dem ñu koy ñu ne léegi ni ñuy def comme que ñépp bëgg a dem dañuy def tirage au sort ku sa tur génn yow dem ci kanam mu ne bu ñu xamoon allahu akbar walakin laa naalam ñun xamuñu xamuñu xamuñu ñépp wa ida tawaddaa kaadu yaqtatiluuna ala wudu'i bu yonent bi alayhi salaatu wa tuutee des ñuy rayante ñuy puusante di njëkkante ci li nga xam ne mooy njàppam wi ndox miy siit ak ndoxu ndoxu njàppam mi des waaw wa ida takallamu Urwa ne leen yéen waa Quraysh wa ida takallamu te ñoom gis naa saxaabaay yonent bi alayhi salaatu wa salaam bu ñu waxee xafadu aswaatahum inda dañuy wàcce seen kàddu yi fa moom dañuy wàcce seen kàddu yi fa ñoom wa idaa takallamu xafadu aswaatahum inda bu ñu waxee dañuy wax ci seen kàddu yi bu ñëwee ba mënuñu ñàkk wax comme ñu koy laaj wala ñu war a wax ak kenn dañuy wàcc seen kàddu yi fa moom yaa ayyuhal ladina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti nabi wala tajharu lahu bil qawl ka jahri ba'dikum ba'dan an tahbata a'malukum wa antum la ta'lamun wa antum la tash'urun Allah yéen ñi nga xam ne yéen gëm yàlla laa tarfa'u bu leen di yëkkati aswaatakum seen baat yi fawqa sawti nabi ba muy gina féete kaw li nga xam ne mooy kàddu yonent bi alayhi salaatu wassalaam baatu yonent bi alayhi salaatu waaye wala tajharu lahu bil qawl bu leen ko jël bu leen ko di yuuxu waaw ñu yuuxu ca kaw bi wax ca kaw comme li nga xam ne noonu ngeen kon ñenn ñi ci yéen di defee ak ñeneen ñi ndax problème bi mooy ah gis nga bés boo loolu di def loolu an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun problème bi mooy loolu noonu day day màbbal bokk na ci nga xam ne day màbbal jëf te problème bi mooy dunduwul yëg doo ko yëg moo tax du tout le temps innamal a'malu binniyati loolu règle générale la mais xam nga duñ ne nit ki noo amu ci woon yéene quand même non déggoo li yàlla wax wa antum la tash'urun te du ngeen ko yëg moo tax am na yoo xam ne day dalaa day dal day ah? bu dee du sa yéene moo tax nit dafa war a def attention fu ñuy waxe xadiis yonent mi alayhi salaatu salaam alquran xadiis yonent mi alayhi salaatu salaam amoo droit di fa wuyu téléphone mettez vos téléphones bu ngeen silencieux wala sur vibreur mais ay téléphone yuy sone fële ñiy jël di boo bëggee wuyu génnal ba ci biti wala ngeen di waxtaan seen biir qaala allahu qaala rasulu sallallahu alayhi ngay waxtaan yàq say gaay ndax gëj ngeen a gisee ça fait l'occasion parce que quand même c'est une occasion unique fii rek laa mën a gisee moom waaye ba ma ko gëjee gis léegi ni ngeen def ngeen nekk fa di waxtaan gis nga li ngeen di risqué am tax ba fa mu màbb a'malukum seeni jëf wa antum te laa tash'urun du ngeen ko yëg saxaaba yi nag ñii ni wa idha takallamu xafadu aswaatahum inda bu ñu waxee daldi wàcc seen kàddu ya fa moom allahu akbar wa maa yuhidduuna an-nazara ilayhi ta'ziiman lahu yéen waa Quraysh man Urwa ibn Mas'ud ath-Thaqafi di doomi Subay'a bint Abd Shams di seen mbokk maay wax ak yéen ba léegi wa idaa wa maa yuhidduuna an-nazara ilayhi ta'ziiman lahu duñu ni ko xëmm duñu ko xool fixé ko jamais duñu ko fixé ci bët mel ni ku koy percer comme ni ko ñenn ñuy defe mel ni ñu lay intriguer walla ñu lay menacer bëgg laa impressionner déedéet walaay wamaa yuhidduna an-nazara ilay duñ jël seen bët yi daaj ko ci moom lu tax mu ne ta'ziman la koo ci gis sëgg bu ñu xoolee tuut sëggaat sëgg ta'ziman la ngir lan ngir màggal ko Allahu akbar xam nga lii euh, bu dee Sénégal da gis ñi euh, gën doxal lu mel nii mooy da gis ci mu murid yi la ëpp ñooy doxale nii li ëpp ak seen sëriñ yi li ëpp ñi ëpp ñuy doxale lii moo tax ñenn ñi ñeen ñi tam ñu ne gaay waa gaay yay dof lañ ko wax gaay yay dof lañ am nañu yox lool mooy sëriñ bi mais sëriñ bi waaye yow xanaa kii gaay waaye yow xanaa kii bu nit rek ñii dañoo dof way alors que bu dee moom mat na li mu doon ndax affaire bi du ci yonent bi alayhi salaam kese mooy du ci yonent bi alayhi salaatu wa salaam kese mooy ku ko donnu it nii la ku ndax yonent bi alayhi salaatu wa salaam ci boppam moo euh, boroom xam-xam yi ñoo donnu yonent yi alayhimu salaatu wa salaam te nag nit ka nga donn xanaa kay daam loo ko donnee tax ah du ne la ne woon ca yonent yi alayhimu salaam exactement la même chose ak loolu amul moo ne ci ñii leen mais ñii ñoo leen donn koo donn ku ne am nga ci loo jël ci moom te yonent bi alayhi salaam da doon wax képp koo xamante ne ni dafa mooy sama amir koo xam ne maa ko teg mu nekk mu jiite leen kooku nga xam ne man nga mooy te ñooñu nag kenn ginu ci màgg ñi nga xam ne ñoom la ne ñii ñooma doon bu dee mat na ko kay moo tax ñi ñi xamul dañ naan ga gis nga nag am na sëriñ boo xam sëriñ bee boroom xam-xam de ak a bëgg ak a bëgg jaamloo nii te affaire ëpp koo neex mais moom xoolul loolu xoolul loolu xoolal li gaa yi doxale allié mu mu bañ parce que yow yaa tollu foofu ndax am na ñoo xam mboq ñoo xam ne ñoom pour lool lool da leen di gêner waaw foofu nga toll yow waxal fi nga toll zalika mablaghuka min al-ilm loolu nga foofu nga toll ci sa xam-xam ak ci sa yëg mais am na ñoo xam ne fi ñu toll ci yàlla boo boo leen koy defal yii ñoom dañuy gis ni yàlla mi nga xamante ne moo def lii lépp ci ñoom ñoom loolu la ñuy gis dañ naan ñii li yàlla def ci man te loolu yàlla moom moom la du mérite du ma dara lu ma def wala boog damaa sant nanga ma tax déedéet yàlla zalika fadlullahi lii mooy gëneelu yàlla moo koy jox ku ko neex ñoom loolu la gis moo tax dañuy kontaan ndax yàlla defal na xéewal yi ñu gis ko di ci kontaan kooku toll foofu tax mu kontaan ku xamul nag naan xoolal ni bëggee àddina xoolal muy muñ ji nit ñi ko doy defal yi di raay di ko raay di def nii muy muñ mais yow yaa xamul dara yaa xamul dara sa niveau bu sa niveau bu baax bi nga ne nga foog ni yépp noonu lañ mel l'essentiel mooy wax ji fépp mooy est-ce que waa ji sa euh, noonu mat na ko matu ko loolu kese la mu jeex <coughs> te mel na le moom koo fi indi mu ne matu boo ko taxul ñuy wax te nag dañ ciy gis ne yëf gis nga gis nga yëf suñu boroom subhaanahu wa taala bokkul yu àddina bokk ak yi fi nitu àddina yi xam nga gaa yi xam nga gaa yi ah, boo leen gisee euh, comme militaire yi bu seen chef ñëwee surtout suñu yenn pays yi nga xam ne buñ nee ci caserne bi wala ci commissariat bi lu leen neex la ñuy def bu chef bi ñëw ñépp garde waaw xaw ma garde xaw ma non garde garde vous garde vous xaw ma nan lañ koy wax waaye gaa ñépp ne tekk te bu fi génn rek buy jël otoom def jóge fi dem gaa yi nekkaat ca lañ ñëwoon parce que ñooñu lefeeru diine afeeru àddina la afeeru àddina la xoolal gaay bu ñu dajaloo nekk ay mbooloo ni muy pour nga noppiloo leen ñoom ñépp ni muy jafee mais ilimaan ji moom lu muy wax istawu istawu yarhamkumullah bu julli jot defar leen sàppe yi jub leen yal na buur yàlla yërëm leen ñépp na tekk ñépp ne tekk nekk ay million xoolal Makka ñépp ne teg kenn du yóbbu Arafat ñépp ne teg amul ay tuy boy yi faw de déedéet ñépp ne teg ndax fii ñoom borom bi lañ amal lien imam bi bu taxawee ne istawu mooy day jàkkaarloo nit ñi ne istawu mais bu wanee doxam est-ce que bu wanee doxam nit ñi lañuy wax comme ni muy xewee ci yenn classe yi bu prof bi kiiwee ñépp nopp bu tourner di bind ci tablo bi ñépp di def di polémique bu tourner waatee ñu noppi ndax loolu yàlla taxul do mais imaam bi bu waxee loolu wane ndoxam kenn kenn du mbëllee kenn du yuuxu contrairement ak sous-officier bi nga xam ne moom bu fa chef ba wanee gannaaw mu commencé nekk ci lim ne woon lool ndax ñoom dañuy def muraqaba ak seen boroom xam ne seen boroom mi nga xam ne wa in lam takun tara fa innahu yaraak bu dee ne gisoo ko xamal ne mu ngi lay gis bu dee ne gisoo ko moom mu ngi lay gis lii mooy alxub lii mooy cofeel lii mooy mbëggeel lii la Urwa ne leen nag kon defal nañu description saxaaba yi naka lañuy doxale yonent mi alayhi salaatu wassalaam mu ne wa innahu te dëgg-dëgg moom alayhi salaatu wassalaam qad arada aleykum yéen waa Quraysh gaaral na leen benn Euh, euh, euh, pacte boo xam ne benn proposition xuttata rushdin boo xam ne proposition bu baax la man nag Urwa li ma leen di wax faqbaluha nangu leen ko nangu leen ko nangu leen lim leen waxtalool waxoon nañ ko bi mu waxee lim waxoon ñoom bu Budayl ibn Warqa ne fa inshaa'u maadatuhum da wa yuxallu bayni wa bayna naas ba mu jeex ñoom waa Quraysh de boo bëgg bu ñu bëggee ñu def trêve ma bàyyi leen ab giir ñu bàyyi ñu ñu def trêve ab diir ñu ñu jóge sama seen sama diggante nit ñi waaw ak lim leen wax yépp kon mu ne leen nag moom nag daal dina leen proposer proposition bu baax ah kon nag faqbaluha waay waay d'accord leen ci loolu loolu mooy riwaay imaam al bi imaam riwaay imaam euh, Ibn Isxaaq bi dane fa qaama min indi rasulillah mu ne Urwa bi mu jógee ci yonent bi alayhi salaatu salaam dane wa qad ra'a maa yasna'u bi asxaabu gis na lii saxaaba yi radiyallahu doon doxaleeg yonent bi alayhi salaam bi mu demee lan la leen wax mu ne leen yaa ma'shara Quraysh yéen waa Quraysh inni qad ji'tu Kisra fi mulki wa Qaysara fi mulki wa Najaashiya fi mulki wa inni wallahi ma ra'aytu malikan min qawmin qattu mithla mithla Muhammadin fi ashaabihi wa laqad ra'aytu qawman laa yusallimuunahu li shay'in abadan faraw wala faraw ra'yakum mu ne leen yéen samay yéen waa Quraysh man Urwa de qad jitu fi mulki dikkal naa Kisra ca daa son fekk naa ko ca biir Perse ca palem ya ca nguuram wa Qaysara fekk naa César fii mulki fa biir palem ya fa biir nguuram wan Najaashiya négus bi fekk naa ko abisini fii mulki ca nguuram wa inni wallahi maa ngi wàcc yàlla ne man Urwa maa ra'aytu malikan fii qawmin qattu misla Muhammadin fi ashabi masumaa gis benn buur boo xam ne mel na ni li Seydina Muhammad mel ak saxaabaam yi radiyallahu anhu ko jàppe ñoom wala qad ra'aytu mu ne leen nag Quraysh ah man de gis naa qawman nit ñoo xam ne ñii ma la décrire saxaaba yii sal radiyallahu laa yusallimuunahu li shay'in abadan lu ngeen kii ñii duñ ko délivrer mukk mukk ñu jox leen ko bàyyi leen pare nañ seen bakkan yi rot bi rot benn par benn ngir moom duñu ko livrer mukk kenn ba faw kon nag ah xool leen seen mbir faru ra'yakum seet leen seen mbir man daal li ma leen wax ci riwaay imaam al Buxaari bi ah qad arada moom daal daal dina leen proposer xutata rushdin de faqbaluha d'accord leen ci nangu leen ko loolu la Seydina Urwa wax compte rendu bi mu def waa Quraysh léegi nag ginnaaw loolu ana lan moo ci tegu lan moo ci tegu ba léegi ñu ngi sulxul fi umratul Hudaybiya kon émissaire u Quraysh yaa ngoog ñeenti émissaire ñëw nañ Budayl ibn Warqa dikk na Mikraz ibn Hafs dikk na Al-Hulays ibn Alqama dikk na Urwa ibn Mas'ud dikk na ku ci nekk ci ñoom rendre nga compte Quraysh ana lan moo ci tegu loolu ci tegu nag